أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi matn al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahiihati an-nabawiyya. Al-hadiith as-saabi' wal-'ishruun 'an an-Nawwaas ibn Sam'aan radiyallahu 'anhu 'an an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam annahu qaala albirru xusnul xuluq wal ismu maa xaaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alayhi nnaas rawaahu muslimun rahimahullah wa an Waabisata bni Ma'badin radiyallahu anhu annahu qaala ataytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala ji'ta tas'alu anil birri wal ismi qultu na'am qaal istafti qalbak albirru matma'annat ilayhi an-nafs watma'anna ilayhi al-qalb wal-ithmu maa haaja fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadr wa in aftaaka an-naasu wa aftawka hadiithun hasan rawaynaahu fi musnaday al-imaamayni ahmad ibn hanbal wa ad-daarimi rahmatullahi alayhimaa bi isnaadin hasan kon al imaam al imaam eh, Yahya ibn Sharaf voilà Abdul Ghani <laughs> al imaam an-Nawawi rahimahullah muy wax mu ne al hadiisu mooy ci riwaaya ci ma ci arba'iin yi nga xam ne quarante-deux hadis yi nga xam ne moom la ci indi muy ñeen fukki hadis yeeg ñaar mu ne nag bii mooy al hadiisu hadis bi nga xamante ne nii as-saabi'u mooy juróom-ñaar wala ishruuna juróom-ñaar nga yokk ci ñaar fukk muy ñaar fukk ak juróom-ñaar di xadiis numéro vingt-sept mu ne ani Nawwaas ibn Samaan mu ngi koy jële ci saxaaba boo xamante ne nii saxaabi boo xam ne radiyallahu anhu moom mu ngi tuddoon an-Nawwaas la tuddoon di doomi ku ñuy wax Samaan radiyallahu anhu yal na bi tabaaraka wa kontaan ci moom anin nabi muy jële moom an-Nawwaas moomale radiyallahu anhu sayyidina di jële ci yonente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi annahu qaala mu ne yonente bi alayhi salaatu salaam nee na al birru mbaax birru moom mooy loo xam ne moo leen yiiw yi la la la baat boobu moo leen lu yiiw rek da ko da ko ëmb voilà moom moom moom mbaax xusnul xuluq mooy li nga xamante ne nii mooy rafet jikko voilà mooy taaru jikko wal ism kanta bàkkaar moom voilà mooy contraire mbaax moom maa xaaka mooy la nga xam ne day nëkk day nëkk fii nafsika nekk di eh, di takk di nëkk li ci li nga xam ne mooy sa sa sa nekk sa biir waaye wa karita ay yattali alayhi an-nas yow nga xam ne yow ya yow loolu nekk ci yow nga bañ bëggoo dara an yattali'a mu daal di koy gis ah, mu daal di koy yëddu ba gis ko annaasu nit ñi nii mooy ñen nit mooy nit ñi nga am ci ñoom kersa ñu lay gis ngay def lu lu dul noonu da am ket waaye yow doo bëgg mukk ñu gis ko sinon bu dee ñi muy àndal di def caay-caay yi moom waaye <laughs> ñooñu moom daanaka sax dañuy jàppalante naas yooyu moom ñoon taxul ñuy wax de voilà ñoom moom mooy naaf yi nga xam ne daanaka sax le fait que ñii di ko def ñu koy def ensemble moo tax sax l'effet de groupe bi day tax ñu gën a féttéerlu gën nekk ci lu bon gi mais naaf gi mooy naaf yi nga xam ne xam ngay gis koo xam ne kaccoo international la mais nag am na koo xam ne da ko am na ñoo xam dañ dafa am kersa ci ñoom mooy li muy kaccoor kaccoor bu fi ñooñ ñëwoon mais da ngaa moom boo toogoon ak moom quelques minutes muy def ay kaccoor seen ay heure jëkk rek waa ñoo xam ne dafa am ci moom vraiment kersa waa ji dugg si mais da nga naan mais mais mais moom kañ la transformé wu naan mais xanaa du moom rek parce que daa am kersa ci waa ji voilà mooy loolu nekk nekk ci sa sa bopp ah da bañ ñi nga xam ne am na ci ñoom kersa ñu koy gis loolu loolu la voilà loolu moom woo ko kii mooy ngay def loo xam ne naan yii non man nag ah gars yi ñeneen ñi naan dañuy tuux dañuy muqi waaw mais ñu naan waaye waaye non man moom am naa kersa nag. diw di ma gis wala boog non may may muqi quoi wala déglu musique moom dama koy def waaye nag am naa kersa diw di ma fekk may déglu musique tamit kon law xo yow war ngaa xam sa bopp ne yow kon yow sa affaire yooyu ngay ko posé wu question xam nga kon al ismu mu ngoog voilà <laughs> mu ngoog <laughs> mooy ñi nga am kersa ñu gis la nga nekk ci lu bon mu ne rawahu hadis bi rawahu solo na ko muslimun imaamu muslim rahimahullah imaam an-Nawawi nag da cee teg beneen xadis voilà xam nga ni mu ngi doon di def benn xadis lay indi partie bii da cee teg beneen xadis mais comme que xadis bii day wax daanaka moo bi ñoo bokk lu ñuy wax mu ne waan waa bi sax mu ne mu ngi bi la ah, ibni Ma'badin di doomi ku ñuy yal na bi tabaaraka wa ta'aala kontaan moom annahu qaala nee na ataytu rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam mu ne damaa dikkal ndawal yàlla li sallallahu alayhi qaala mu ne ma bi ma agsee dama ñëw laata may laaj la ma yonent bi alayhi ne ma yow mii dama gis yow mii di waabi sax gitta dikkal da ma dikkal ñëw fii tas aluta la indi mooy da ngaa bëgg a laaj anil birri ci mbaax wal ismi ak li nga xam ne mooy bakkaar mooy daal ñaaw mooy contraire mbaax léegi kultu naan nee na ma ne ko askay aha kay looloo ma tax a dikk de yow rasulullah sallallahu alayhi qaal nee na ba ma waxee loola le yonent bi sallallahu alayhi wa ne ma ne qalbak mu ne ko istafti qalbak yow laajal sa xol waaw dee questionner li nga xamante ne nii mooy sa xol dee ko laaj waaw dee ko questionner moom sa xol istafti qalbak al birru gis ni mbaax gi nga xam ne moom ngay laaj mat ma annat mooy li nga xam ne da ciy dal ilayhi an nafs sa bakkan da ciy teey daal di ciy dal wat ma anna ilayhi al qalb sa xol daal di ciy dal voilà loolu mooy bakkan boo xam ne mu ngi ci yoon ta xol bi synchronisé xol bi mooy mbir mi day dal du du ragal du nekk li muy euh, man lu bon yëpp moo xam na ne lii muy def baaxul parce que yéen moo tax mu wax ci kaw sant fi ñu jógee naan ko wa karihta an yattali alayhi an-nas nga bañ ni ñi ko mooy day xam ne lii baaxul léegi nag la nga xam ne ka lay dale moom bakkan sa bakkan ak sa xol daal di ciy dal loolu mooy li nga xam ne mooy mbaax nga xam ne amoo yow kees a ko gisee amoo dara looy tiit xam nga doo nekk fii di julli naan waa yow man de maa ngi fii di ndakaaru nekk ci fii di julli sii di dem jàkk di yërnu naan bii sa waay mbaa mbaa mbaa ñoom diw duñ ma gis may julli non mooy mooy ñu baax la ñuy wax voilà waxuma koo xam ne daa ragal ay bandi wala ñoo xam ne nee nañ ko bu fi jullee ndax ñoom ay kàccoor lañ façon abu jël nit la leen di yow bi xalaat naan boobu ku ku baax wala ab waliyu sàngam wala sëriñ sàngam wala ku baax sàngam yaaram sàngam bu ma gisee loolu doo ko wax mooy sa xol ak sa xel dañ ciy dal boo koy def loolu nag lépp loo xam ne noonu la mel boo koy def yow amoo amoo ragaloo ku la ci fekk voilà ngay ngay ngay ngay ngay ngay changer li nga wala di di di tourne tourne wu loolu ne loolu mooy ak mbaax li nga xam ne da cee dale ilayhi la ca jëf joojale an nafsu li nga xam ne mooy sa bakkan wat man na tamu dale ci ilayhi ca moom al qalbu sa xol wanta bi nga xam ne moo la tax nga jëw di laaj muy li nga xamante ne mooy bakkaar mooy ñaaw téef maa mooy la nga xamante ne nii maa xaaka li nga xam ne day ñëkk fi nafsi ci sa bakkan day ñëkk ci yow wataraddada muy muy déng déng lengi fi sabri ci sa dënn bi waaw mooy du leer walla du leer wa in aftaka naasu aftaw doo ci am doo ci am li nga xam ne mooy xel mu dal doo ko ci am xol mu dal doo ko ci am voilà mooy ci ji sa waay ñii lii est-ce que baax wa in aftaka naasu wa aftaw nang bu dee ne sax boroom xam-xam yi ci boroom xam-xam ñu naan la dal mooy ñi ñi mooy gaa yooyu wa wa wa aftaw ka ñu daal lay fit yooyu joxam la ay fatwa ñu la lii lii nii de baax na man nga def nga dem laaj leen mais yow ba léegi sa xol dal lii nag dafa am ay ay ay affaire ah voilà fii la hadis bi yem après ñu ñëw fii la yem wal imam an-Nawawi mu ne xadisun xadis bii de xadisun xadis la boo xamante ne xasanun bu baax la de rawaynaahu daal dinañ koy solo fii musnadayil imamayni ci musnad yu ñaari imam yu mag yi mooy kan Ahmad ibn Hanbal di al imaamu Ahmad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi wa Daarimi ak al imaam ad-Daarimi sëriñ la woon ci imaamu al muslim moom bind na sunan mooy sunan ad-Daarimi bi isnaadin ci sanad boo xam ne xasanin bu baax la léegi li mu doon wax wa in aftaaka an-naasu waftaw al ismu maa haaka fi nafs loo xam ne day nekk ci sa bakkan wa taraddada muy dengi dengi fi sa dënn bi wa in aftaaka sa xol bi wa in aftaaka même bu dee ne daal dinañ lay fatwaal an-naasu boroom xam-xam yi na la baax na waftaw ko ñu daal di lay eh, kii daal di lay daal di lay fatwaal wax la loolu le loolu dafa am luñ koy tënki ah ça peut pas dire que man nga ne ah non man nag affaire bi benn affaire la quoi non c'est bien kon man bon man waaye yow man gis nga ay nekk fi di masaa ci dàll ni ay ko quoi ay ay der dali daalli der man loolu dalul sama xel quoi man naa jàpp dañ naa ne non non loolu dafa leer ci sunna naan loolu daa bokk yow liñ lay wax fii li yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi wax mooy loo xamante ne amoo ci dara la leer amoo lu la leer ba moo tax loolu lañ wax parce que lu leer al xalaalu bayyin wal xaraamu bayyin yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral jàngal bu bokk ci sunnaam ba tax waa ahlu sunnati wal jamaati radiyallahu anhum wa rahimahum daal di koy boole sax ci ponk dugal ko ci bu ñuy wax ci wàllu pas-pas yi ñuy gëm mooy tawhid ñu ko ciy dugal ndax am solo mooy lan ci masaa naan dañuy masaa comme ni ko Imaam Tahawi leerale mooy dañuy masaa ci suñu xupp yi nga loolu dafa leer ci sunna tawa mutawaatir la ci saxaaba yu bari yonent ba saa sàmm ko doon def yow nag bu dee yow gox bi nga nekk wala fi nga nekk dëkk ba nga nekk réew ma nga ne yéen miinu ngeen lool masu ngeen koo dégg wala dafa des ci yow loolu manoo ne ah non man daal lii wóoruma quoi man lii du ma ko def non wa in aftaakan naasu te yonent ba saa sàmm waxoon na lool quoi même bu dee nit ñi sax daal dinañ lay naan lay fatwaal ne la baax na dañ naan la non non non daa bokk li leer nañ ci sunna sax ci sunna nga xam ne wala nga ñëw naan non benn affaire a ngoog wala nga naan oh non man daal sawaay woor daal weeru koor jot non nga feebar ba sonn naan mais nag il faut ma woor quoi parce que man conscience sama conscience mayu ma ma nekk weeru koor quand même war a añ quoi non non man alors que da ngaa feebar dañ naan la waaye yow alxuraan wax lu leer wa man kaana wa man kaana minkum mariidan aw alaa safar fa iddatun min ayyaamin ukhar yonent waaye alxuraan ne képp koo xam ne dafa feebar fi yéen wala mu nekk ci kaw tukki na dàpp bés ya nga xam ne wooru ko ngir fay leen yeneeni bés ku loolu garaan lan dañ naan la loolu bokkul ak lii ah voilà lii mooy yi nga xam ne leerul voilà nga ñëw boo laaj ay conseil ay nit ñoo xam ne seen xel yaatu na seen xel leer na ay borom xam-xam lañ wala am na lu ñu xam ci diine ñu wax la waaye ba léegi mooy affaire bi nekkul loo xam ne c'est carré voilà mais nag sa xol bi àndu ci daal ba léegi mu ngi am ay doute mu ngi am ay sikki sàkka loolu li gën ba ko du gisoon nañu li waxoon Abu Muhammad Seydina al-Hasan li nga xam ne nee na man sol ci arba'in yi hafiztu daal di naay takk daal di jàppe mokkal ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne moom la wax ne da' ma yaribuk ila ma la yaribuk da' bal ma yaribuk li nga xam ne moo lay teg ci fi dut ilaa bëtam ci li nga xamante ne ni maa laa yaribuka li nga xam ne du la teg ci dut loolu lañ lay wax mais lu leer sunna su leer alxuraan du leer ñu naan la defal parte wu miinoo su xamuñu ko du lu gaaw voilà des fois am a ah xamuñu ko léegi nag ça va pas dire que nga naan ñun miinuñu ko suñu dëkk kon nag loolu daal man daal def ko non ma lépp lu yeneen sa saam bépp amoo droit naan du ma ko def parce que samay waa ñoon non damay ragal nii wala di don man xaw ma yéenuma yii daal yow xët yi di gën mooy bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom kay ak ñàkk a leeram ci yow wala si ci yow kay mooy wax ji waaye bu ak see moom amul o oh, man nag sama xool daal dese na cee kii man gaa yi ah man dee leen summi seen kawas yi day jàpp moo gën a wóor dañ naan la fan moo la wax lool kan moo la ne moo gën a wóor yow xam nga ko teg bu remplir kay conditions yi nga xam ne moom la ñuy masaawe ci ci xupp yi ak kawafeeg yooyu où est le problème loolu sunna la sax li mu def loolu sunna la te li gën sax bu koy def des fois bu ko defee sunna soosu daal di dekki fa nga xam ne dafa faatu wala sax dafa dudd loolu sax ba fay faatu ndax xamuñu ko woon wallahu ta'ala alam wana imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi mu ne al-hadith as-samin wal 'ishrun an abi najihin al-Irbaad ibn Saariyata radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala wa'adanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam maw'idatan wajilat minhaa al-quluub wa darafat minhaa al-'uyuun faqulnaa yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam ka'annahaa maw'idatu muwaddi' fa awsinaa qaala sallallahu alayhi wa sallam uusiikum bitaqwa allah wassamci wattaaca wa in ta'ammara alaykum cabd fa innahu man yacish minkum bacdii fasayara ixtilaafan kasiiran facalaykum bisunnatii wa sunnati alxulafaa'i arraashidiina almahdiyyiin cadduu calayhaa binnawaajiz wa iyyaakum wa muhdathaatil umuur fa inna kulla bid'atin dalaala rawaahu abu daawud wat-tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiisun hasanun sahiih qaala al-imaamu an-nawawi rahimahullah mu ne al-hadiisu hadiis bi nga xamante ne ni as-saaminu mooy juróom-ñeent alwal ashruuna teg li nga xam ne mooy ñaar fukk muy ñaar fukk ak juróom muy vingt-huitième xadiis mu ne an abi najiix xadiis mu ngi jële ci saxaaba boo xamante ne nii dakkantalam moo doon baayu najiix waaye turam moo doon al irbaad ibn saariya al irbaad la tuddoon di doomi saariya radiyallahu anhuma radiyallahu anhu annahu qaala mu ne neena wa'adana daal dina ñuy daal dina ñuy waar rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maw'ida maw'ida mooy waaraate boo xamante ne nii kero wajilat minha alqulub xol yi daal dinañ ciy jàq tiit nañ ci lool kero wa zarafat minha al'uyun te suñu bët ya génn nañ la nga xam ne mooy seen rongoñ ya rongoñ ya di tuuru ndax la nga xamante ne moom la waaraaweem waaraateem googu jotale ne faqul naa bañ ba mu waara ba mu ñu waxee waaraate woo wale faqul naa ñun sahaaba ya fa newoon radiyallahu anhum ñu ne ko ya rasulallah yow dawal yàlla ni sallallahu alayhi wa sallam كأنها موعظة مودع ne ko ah sa waaraate bii de daa mel ni waaraaw tekkul tàggatoo la de daa mel ni li la dese ci suñu biir bareetul dafa mel ni dañuy tàggu daal kon nag fa awsina way ñu lay dagaan la ñaan yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa awsina waay waay yàlla nag ñu kon nag ñu ngi lay ñaan nga daal di ñuy laaya biir daal di ñuy jox ay conseil qaal yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam ne leen uusikum bi taqwallah ne leen maa ngi leen di dénk li nga xam ne mooy ragal yàlla tabaraka wa taala wassam'i tay dégg wa ta'atay topp di dégg digalu borom bi tabaraka wa taala wa ta'a ak di topp ay tereem ay day di sori ay tereem day topp ñi nga xam ne ñoom la fi teg muy digg gi ci jiitu mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam alhamdulillah ak ñi nga xamante ne nii ñoo ko fi toogal voilà waaye tamit ñi nga xam ne ñoo leen jiite ci wàllu àddina bi xam nga avant mooy ci l'islam bi ci jiite nekk ki nga xam ne mooy xalifa bi moom moo yor liñ naan ay yooyu xam nga yooyu amul loolu amul ci diine ah voilà naan côté temporel des religieux bi fii ñu xaaj ko loolu amul voilà c'est un tout lépp la du du du ñuy diviser voilà moo tax Seydina Abu Bakar moo doon chef religieux bi moo doon chef politique bi moo doon chef lépp voilà Seydina Omar noonu Seydina Ali Seydina Ousmane Seydina Ali Seydina Al-Hasan ibn Ali Seydina Muawiya mooy loolu nga doon doon mooy ne affaire bi rawatina ñu ne jëkk tuddal mooy noonu la doon mais après affaire bi dafa tas da ngay gis ñoo xam ne. xam nga ne mos Yazid bi mu fi nee xalifa moom de toute façon loolu moom affaire politique bi kese la jiite voilà mais côté bële moom xam nga ne moom moom sori na nekk koo xam ne moo fay nangu gaay voilà kon nag mu ngi noonu léegi nag mais fii même ñoom nga xam ne wàllu politique bi kese la ñoom lay wax fii après bi mu waxee ñële mu ne kon nag wa wa wa sam'i wa ta'a maa ngi leen di dénk man yonent naa lay saasaam ragal yàlla mooy la mooy di doxe ndigalam yi tey sori tereem yi tam moom borom bi kese tax. wasana ngeen di ci mu teg mu nekk ci jiite leen ngeen koy dégg wa ta'ati di ko topp wa in ta'ammara alaykum abd même mu ne dañ leen a forcé def mu jiite leen abdun ab jaam ci seen kaw def ab jaam daal di leen jiite voilà loolu mooy tey nga ne français yi fii nii wa in ta'ammara alaykum réfugié voilà waaye forcé leen benn réfugié boo xam ne ci mbëkk mi la jël wala ci kii yi daal di clandestin ñëw nekk le président de la France loolu d'accord déglu leen bu ngeen topp voilà mais loolu daa am condition voilà comme moo taxoon ja mu ne woon ci benn Abdul Habashi même bu dee ne jaam la bu jógee Éthiopie moom réfugié ñoo wax moo ci voilà mooy le Sénégalais rek yow la mooy bu ngeen ñun gën a ñun Sénégalais yi yéen dee leen dégg di topp. même bu dee ñi ñuy wax nag wal iyaazu billah te waru leen wax lool parce que loolu c'est péjoratif voilà te ñoom neexulee na voilà wal iyaazu billah mooy daal dama mooy pour nga comprendre ah ku dëkk Afrique centrale jóge na la ñëw fële ca Nigéria jiite nekk le président du Sénégal te amul national amul dara te amul fi sax këy amul dara démb la fi dugg te clandestinement la fi dugg ñu ne moo jiite moo nekk pare même loolu ngay comprendre affaire bi day naan i way ay révolution la yonent trois cent am ne leen nag déedéet wasamay maa ngi leen di dénk wasamay dégg wattoi ak topp wa in ta'ammara bu dee dañ leen a forcé def mu jiitale alaykum ci seen kaw abdun ab jaam fa innahu ndax kat mooy fekk mu ngi leen di digal lu baax def topp leen xam ne même bu concerné kiiwul seen intérêt waaye du lu xaraam loolu topp leen ko dina leen indil benn inconvénient wala benn désagrément loolu grawul topp leen ko ci loolu ndax la ngeen fiy ñàkk loolu loolu muy def moo gën bu dee da ngeen a def révolution voilà loolu lay wax mais bu dee da ngay ñëw kufran ba waaxan ak kéefër bu leen ran naññet loolu moom kenn du ko topp naan ay wa di leen tere wala naan leen bu leen woor ramadan bi waayew dafa tàng jamono yi def leen ko hiver bi ko kenn du ko dégg kenn du ko topp waaw affaire yi daa am day jeex ah, te moom leeral na koy nen tuway sa sa newuñ ci sara am na yeneen hadith ndax dëgg-dëgg kan man ya'ish minkum képp koo xam ne dund na ci yéen sama saxaaba yi ku waroon di may guddalu fan guddalu fan ba'di sama gannaaw ba mu fekke lii xew sama gannaaw fa sayara xëysef naa gis waajoo jëlee dund ixtilaafan dina gis ay wute kasiira yu baree bare bari yu xew sama gannaaw man ma alayhi salaatu wassalaam bu boobaa nag guute yu bari yooyu la moo la ciy génne mu ne kon fa alaykum bi sunnati maa ngi leen di dénk kon sama sunna ji nekk leen ci léegi bu ma fi newee ba bu ma génnee àddina ngeen mën a nekkaat ak moom ngeen mën a continuer di nekk ak moom waaye ñun ñii di ko dégg yonent ma ne saa saa bu lii la ñu dénk rek bi sunnati taxaw leen ci sama sunna sama tëralin sama doxin sama dundin li nga xam ne moom laa newoon yoon wii ma borom bi tëralal sama newoon ci moo tax ci beneen hadith bañ ko laa yenu yi def mu ne mooy li nga xam ne ci laa ne man ak samay saxaaba mu ne ko maaleykum maa ngi leen di dénk bi sunnati ci sama sunna sama tëralin sama yoon wii wa sunnatil xulafa'ir rashidin di sunnaay xulafaa yi ak sunnaay xulafaa yi ñi nga xam ne ñoo koy wuutu gannaawam ar ñi nga xam ne dañoo gindee ko al-mahdiyiin te borom bi tabaaraka wa ta'aala daal di leen gide daal di leen gindee gidi gide leen daal di leen teg ci yoon daal di leen orienté abdu alayha bin nawajiz sunna soosee na ngeen ko ŋànk ak bu leen ko ŋànk seen bëñu biti yi nga xam ne ku bis mu wadd ca biir nga xam ne moom doo ko jeex a jote de wa iyyakum ta maa ngi leen di moytandikuloo di leen soriloo wa muhdathatil umur maa ngi leen di moytandikuloo yi nga xam ne moom la ñuy sos ci diine naan walaa lii baax na lu tëb rek ñu xalaat seedi xalaat daal ne ñambaas ci diine naa baax war na laa may lii war laa may jegeeg yàlla te teguñu ko fenn lu dul ci seeni xalaati bopp yooyu ñuy sos te amul dara amul dara loo xamante ni nii lu looy cosaanal ci diine amu ci tuut mu ne maa ngi leen di mooy tëddakaloo wa muhdathatil umur ak yi nga xam ne moom la ñuy sos ci diine ci mbir yi fa inna kulla bid'atin dalalah ndax fa inna na ngeen yëg kulla bid'atin bépp mbir rek boo xam ne dañ koy sos ci wàllu diine naan lii daal lu baax la war a doon ay woon nañ leen kii ñu ñëw dugal ko ci calendrier bi léegi ba mu far nekk ci calendrier bi mel ni lii ci l'islam ji la ma sa bokk mooy ñu dund après ci ginnaaw dund après dañuy foog ne nii la ma sa demee alors que loolu masu fee am sax da dafay masu woon a demee tous ak bid'a la daal bu ñu sos teg ko fi mu ne fa inna kulla bid'a na ngeen xam ne bépp bid'a mooy bid'a mooy lépp loo xam ne dañ koo sos ci wàllu diine walla ci wàllu jaamu yàlla na nga xam ne waajooju loo mu def te mooy woo na la lu mu amul digal moom lépp loo xam ne amu ngeen ci ndigal man man amila amalan lu muy jëfu jëf woo xam ne amu ci suñu ndigal fa huwa dañu koy delloo ko bu bumra voilà kon nag fa inna kulla bid'a bépp bid'a ci wàllu diine rek dalaala ak cànku ne na moom lay ak cànku moom ca bid'a googu ci boppam ak cànkuta waaye ña ci topp ñooy ci te cànkuta nga la leen di ñëwee wal iyaadu billah mu ne rawaahu soloona hadith bi Abu Dawud bi al imam Abu Dawud Sulayman ibn Ash'ath